baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim maa jacala allahu lirajulin fi min qalbayni fi jawfihi wa maa jacala azwaajakum allaa'ii tudaahiruuna minhunna ummahaatikum wa maa jacala adciyaakum abnaa'akum daalikum qawlukum bi afwaahikum wallahu yaquulu alxaqa wa huwa yahdi sabiil suñu boroom tabaaraka wa taala di wa mu ne maa jaala allahu boroom bi defalul li rajulin ñeel benn góor min xalbay ñaari xol fii jawfihi ci dënnam wa maa jaalata deful azwaajakum seen soxna yi ngeen xam ne allaa ii seen soxna yi ngeen xamante ni nii moom tudaahiruuna minhum ñoom ngeen di defal zihaar xam nga lii gisoon nañu ko ci seydinaa aw ibn Saamit nekk frère seydinaa ki nga xamante ne mooy Ubaada ibn Saamit radiyallahu taala anhuma la mu waxoon soxnaan si di Xawla bint Thaalaba radiyallahu taala anha wa ardaaha gisoon nañ ko ci suuratul mujaadila wala mujaadala loolu leeraloon nañ ko moo tax duñ ci taxawaat mooy ba mu ko naan mooy jàppe naa la comme sama sama ginnaawu sama ndiggal yaay loolu lay wax nag fii ne wamaa jaalallah wamaa jaalata deful azwaajakum seen soxna yi àllaa i ya ngeen xam ne na tudaahiruuna na ñoom ngeen di defal zihaar naan leen yéen yéen jàppe naa la sama comme sama ginnaaw ndiggal yaay de ummahaatikum borom bi deful ñoom seen soxna yooyu nekk seen seeni nday de wamaa ja'alata deful adiyakum abnaakum ñi ngeen di wootewu di leen nen yéen a leen adopté ne ñii naan yéen a leen doomoo suñu borom ne defuma ñu nekk ñoo ñële seeni doom de in zalikum loolu le mooy jàppe ñoo ñële di leen jàppe seen doom ne ñoom seeni doom lañ te juru ngeen leen leen diwa leen jur ngeen jàppe leen ne yéen leen jur jàppe leen doom di leen doomoo suñu boroom ne wax joo jële ngeen leen di woowe seen doom loolu daalikum loola le waaye it jàppe seen soxna yi di leen waxe naan lan naan gaa yi yéen ñii jàppe naa la comme sama diggal ndey suñu boroom ne déedéet daalikum loola le xawlukum seeni wax la bi afwaahikum ci seen làmmeñ yi ngeen koy waxe ci seen gémmiñ yi waaye te demewul noonu de wallaahu li nga xam ne mooy àtt bi dëgg-dëgg mooy li borom bi wàcc léegi te loolu mooy li dox wallaahu te borom bi yaquulu mooy ki nga xam ne mooy wax alxaq dëgg te mooy wàcce alwaxyu bii di dëgg wa huwa te moom yahdi mooy gindee as-sabiila yoon wu jub wii de mu ne uduuhum woo leen leen mooy ñoo ñële ngeen xam ne da ngeen leen doon doomoo ne da ngeen leen a ah, da ngeen leen a adopté dee leen leen woowe li abaihim de leen leen askanele seen bàyyi mooy bu leen fi wax diw doomu diw alors ko diw moomu juru ko keneen moo ko jur mu ne loolu bu leen ko def de huwa ndax loolu leen askanele di leen woowe seen bàyyi kon arab yi ni nga xam ne noonu lañ doon def di askanele naan Muhammad sayyidina Muhammad ibnu Abdillah Seydina Abu Sufyan ibn Harb Seydina Uthman ibn Affan même Seydina kii nga xamante ne nii Ali ibn Abi Talib nga xam ne dañuy radiyallahu anhum nga xam ne dañuy askanale dañ naan diw doomu diw loolu nag ñi nga xam ne dañ leen doon adopté du leen doomoo ñoom au lieu ñu waxoon ne diw mooy doomu diw comme li nga xam ne moom la ñuy gis li taxoon aay yi wàcc muy ci Seydina Zayd ibn Haarisa xam nga baayam mooy Haarisa ibn Sharahil radiyallahu anhum ndax ñoom ñëpp ay saxaaba lañ mujj doon waaye yonent bi alayhi salaam moo ko doomoo woon loolu nag doon na dox sariya la boo xam ne da doon dox waaye suñu borom mi nga xam ne mooy àtte lu ko neex di soppi ci sariya bi lu ko neex moo ko soppi après moo tax Seydina ibn Haarisa dañ ko doon Zayd ibn Muhammad alayhi salaatu ci ñëw mu ne kon mu ne kon mu li nga xamante ne mooy woowale leen di leen askanele seen bàyyi du loolu huwa moom aqsatu mooy li gën a maanu inda allahi fa borom bi wa taala fa in lam taalamu abaahum bu nag yéen nit ki xamu ngeen baayam ba man ko askanele naan diw doomu diw bu dee xamu ngeen kan mooy baayam fa ixwaanukum fi diin na ngeen xam ne seeni mbokk lañ ci lislaam bii ngeen bokku nekk wa mawaaliikum te tamit mooy ñi ngeen xam ne yéen a méngoo seeni mbir comme ñu naan Zayd mawla mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mooy Zayd sayyidina Zayd ibn Haritha mawla ki nga xam ne moo méngoo ay mbiram mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa laysa alaykum junaahun suñu boroom nag ne amu ngeen benn pen amu ngeen benn fii ma axtatum bi li nga xam ne ginnaaw bi ma tegee àtte bi ngeen juum ci ndax bes làmmeñ yi da cee làggi woon naan comme Zayd ibn Muhammad alayhi salaatu wassalaam léegi mooy ki nga xam ne dafa juum malgré bi àtte bi wàccee ne lool bu leen ko waxati dee leen ko askanale baayam bu dee xamu ngeen kooku baayam dee jàpp ne rek kii suñu mbokk la di ko woowe mooy suñu mbokk la ci diine wala ngeen ne moom lan la mooy mawlaa mooy suñu ñooy koo xam ne ñun ñoo méngoo ay mbiram léegi wala moom it ay alliés ñu doon léegi mu ki nga xam ne nag dafa juum bi àtte bi wàccee continuer di wax loolu de suñu borom ne loolu amul benn daan boo xam ne bu ci nekk la fii ma axtatum bi walakin waaye maata am ma ta'ammadat qulubukum li nga xamante ne nag seen xool yee ko tey ngeen ñëw seen fàttewu ngeen defu ngeen dara ngeen xam ne borom bi tere na loolu adoption amatul bu kenn di askanaleeti kenn koo xam ne juru ko nga ne waay maa ko tey waaye waay man na daal lii laa koy woowe ah sama yoon newu ci ah di fëttërlu waa ah, kooku nag moom moom na xam ne mooy am bàkkaar mooy am ay daan wa kaana te borom bi masula deñ taru deñ di nekk xafuuran koo xam ne aji jéggalaakoon la ci seen njuumte yi ngeen di def ak seen yi rahiman koo xamante ni aji yërëmaakoon la lii comme niñ la ko waxe sayyidna Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu dafa ne woon koo xamante ne nii ki nga xam ne mooy dañ koo jaam dañ koo jaamoon dañ koo jàppoon jaam mooy arab yi rek noonu ñu doon def nga xamante ne nii ku man sa moroom duma jekki-jekki songu benn dëkk boo ko songee benn village wala benn gox daal di leen songu rey góor ña ña ngi ci mën a jàpp jaam nga jàpp jigéen ñi nga yóbbu ñoom noonu lañ ko defoon ñoom Seydina Zayd na Haritha bi ñu ko defee nag jàpp ko yóbbu ko ñu yóbbu ko nag ki nga xamante nii mooy benn mbokk kenn ci waa Quraysh daal di koy jënd léegi nag bi mu nga xam ne ci la ko jëndee moom nag da mooy kii euh, mbokk sayyidatu Xadiija boo bële nan la tuddati sax euh, moom turam dama koy fa Hakim voilà Hakim ibn Hizam <laughs> rahmatullah alayhi wa radiya anhu sahaaba la woon Hakim mujj na tuub ndax mais bu njëkk ba tuubul woon ci kufaaru Quraysh yi ci yéeferu Makka yi la bokkoon moom nag moo ko jëndoon Sham bi mu demee Sham bañ fa demee di di commerce di yaxantu mu gis ko fa daal di ko fay jënd moom Hakim ibn Hizam ibn Khuwaylid ndax sayyidatu Khadija radiyallahu anha moom bàjjan la ci moom ndax Hakim Hizam Hizam frère la ci sayyidatu Khadija Khadija bintu Khuwaylid Hizam ibn Xuwaylid léegi nag moom mu dal di koy jël may ko ki nga xam ne mooy bàjjanam boobu la di sayyidatu Xadiija bi mu jëndee Seydina ki nga xam ne mooy Zayd ibn Haarisa daal di koy may bi mu ko ko mayee nag sayyidatu Xadiija radiyallahu anha boobu ñu ngi woon Makka yonent bi alayhi salaatu salaam mooy yónneent gi mooy nekkagul woon loo xamante ne lu officiel la borom bi daal di ko woon yónni ci waa Quraysh ci lu leer léegi nag moo gi nag bi mu ko mayee yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag daal di koy lé euh, moom léegi nag ay ñoñam doon wër doon wër ana fan la nekk bi ñuy wër ba am kenn ku leen dégg que ne moom de moom de gis nañ ko Quraysh fële ca Makka am na genn góor goo xam ne Quraysh la nekk moom moo ko moom léegi nag baayam ak baay tëxam yi daal di def gandum délégation daal di dem ngir nag jëli ko yóbbaale alal ju bari ngir man koo jënd jënd libertéem comme que nee nañ jaam la bi ñu demee nag wax laaj yonent bi alay ñu laajte ne ñun daal daa amul ñëw màkk ne dañ doon laaj suñu doom koo xam ne Zayd la tudd ibn Haarisa ñu ne ah kooku de Seydina Muhammad boobu borom bi daal di wu ko woon commencé gul di woo waa Quraysh a ah, moom yonent bi alay saa saam ñu moom de moo ko ñu woolu ko yonent bi alay saa saam bi ñu ñëwee mu ne leen léegi mu ne ñu ne ko ñun de dañoo dégg ne yaa yoroon suñu doom ji yow yaa ko moom léegi nag dañoo ñëwoon ngir daal ngay jaay ñu ko bu ko defee ñu man koo jëndaat léegi nag mu ne leen ah man moom du ma leen defal loolu lépp dinaa leen defal lu gën lool ñu ne ko mooy nan mu ne dama koy woolu laaj ko bu nangoo des ci man baax na yoon yéen a ko dégg waaye bu nangoo ànd ak yéen mu dem ak yéen te du leen laaj dërëm ñu ne ko ah ah moom yow lii nga wax rafet na de ndax loolu masuñu koo xalaat jaam jaam boo xam ne da ñëw di ko jël si ngir lii ñu ne la may nañ la ko jamais ñu naan la moom mooy xool rek bu d'accord ànd ak yéen baax na du ma leen laaj dara waaye bu nangoo des fii nag loolu manuma ci dara ñu woo Seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhu fi ñu toog yonent mi alayhi salaam demul mu yónnee ñu woo ko Seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu daal di agsi bi mu ñëwee nag gars yi ñu ne ko ñu ne mu ne leen xàmmee nga kii mu ne waaw kii sama baay la kii nag mu ne ko kii mu ne sama baay tex la mu ne ko waaw ñoom ñoo ñëwoon ñu ngi nii la ñëwoon ngir jël si la léegi nag yaay xool léegi boo bëggee nga dem ak ñoom woo boo bëggee it yaay xool daal lu nga des léegi sayyidina Zayd ibn Haritha radiyallahu ta'ala anhu wa arda ne moom day des fii ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam gars yi ne eh way léegi bàyyi ji ne waaw <laughs> yow bàyyi yow Zayd li la gënal mooy nga nekk jaam moo la gënal nga nekk koo xamante ne ku libre nga ànd ak sa mbokk yi mu ne waaw parce que li ma gis ci kii mooy li ma gis ci moom mii nga xam ne moom mooma moom moom laa gisuma ko ci kenn suma koo gis ci mbindeef jikko yu rafet yi ak teraanga gi mu may defal ak ni nga xam ne noonu la ma yore loolu man baay bi ma jur yow mii sax manoo ma koo defal léegi nag loolu tax nag Seydou léegi nag baayam ni daal di kontaan ndax ñoom ñu doon bañ seen doom nekk jaam fenn foo xamante ne dañ ko fay sonal léegi ñu ne comme que xam nañ ne mu ngi ci yiw fii nekk foo xam ne sax bëggu fee jógee léegi bo ñoom ñu kontaan daal di dem après nag yonent bi alayhi salaam loolu Seydina Zayd ibn Haritha radiyallahu ta'ala daa def tax mu daal di woote xëcc loxoom tee ko ñëw ba ci biir ci ci kaaba gi fi waa Quraysh nekk daal di yëgal ñépp daal di leen yëgal ne leen yéen mboolem Quraysh seede leen këne bés ni ki tey jàppe naa Zayd nii comme sama doom moo may donn tamanit maa koy donn loolu nag moo tax ñu ko doon woowe déppi boobu comme li seydna Abdallah ibnu Umar radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma wax ci xadis boo xam ne mu ngi sax imaamul Buxaari Euh, est-ce que mu ngi ci saxiix imaamul imaam muslim loolu fàtte naa ko waaye li ma leer daal mu ngi ci saxiix imaamul buxaari yi rahmatullahi alayhi mu ne ñun Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu doonuñu ko woon woote lu dul Zayd ibn Muhammad lañ ko doon woowe loolu lañ ko doon woowe Zayd ibn Muhammad ba ni nga xamante ne nii sallallahu alayhi wa sallam ba ni boroom bi di woo di di di di di di di di kii eh, eh, di di wàccee laaya bii ne ud'uhum dee leen leen woowe li abaihim dee leen leen woowe di leen askanel seen bàyyi loolu ci lañ commencé di ko woowee naan ko Zayd ibn Haritha ndax lool sharia la woon moo daganoon nekkoon loo xam ne moo doon tëralin wi dafa amoon nga xam ne jamono yooyu ku nekk mooy mekk